fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima fi faslun fi tasawwuf wa tajibu al-uzlatu in xaafa al-fataa ala fasaadi diinihi in thabata aw daxalu fi fitnatin qad thaqulat an daf'iha wa na wa illa harumat kon yii lañ gisoon ci bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna fi mu naan wa tajibul uzlatu eh, dina war mooy beru in xaafal fataa ndeem cam si dafa ragal ala fasaadi diinihi ci yàqute ak diineem waaw in sabataa ndeem sax na aw daxalu wala ñu dugg fii fitnatin ci fitna doo xam ne xad saqula dëgg dëgg daal di nay diis an daf'iha fitna yu diis te moom ah wanaa an daf'iha mooy lottu na te manul jañ ko ñoo jañal ko boppam manu ko wala bu fa newee manu koo tere waaw mu ne budul lii yii moom moom dina nit ki beru moom bu boobaa day beru day fu war budul lii nag xarumat day xaram waaye ci ginnaaw ci kanam dina la wax yoo xam ne yoo xam ne nit ki est-ce borom xam-xam yi rahmatullah wuute est-ce que bu boobaa nit ki bu dee am na yoo xam ne yu deñ la est-ce que bu boobaa moom mu beru moo gën wala mu ñàkk a beru. loolu dina ci ñëw insha allahu taala waaye lenn lañ bëggoon a ñëw uzla gi nag muy wax naan dafa war nekkul rek ay parce que dëkk bi noonu de yow borom bi tabaaraka wa taala bu defee nga bokk ci famille yoo xam ne famille kilifa la mooy famille boo xam ne dañ leen a mas a xame diine laa ci jublu xame leenu mbaax. léegi yow ña fa nekk ña fa nekk doxaluñ li nga xam ne moom la seen maam doon doxal te mooy sunna yonent bi alayhi salaam ak alquran doxalatuñu ko ba au contraire liñ koy doxal lu néew la dugal ay bid'a yu bari ay waxi shirk yu bari yow même boo bokkee ci ñoom bu dee manoo leen koo tere yow beru seen ndaje yooyu dafa day nekk lu war ci yow waaw lu ma lay wax nii wa tajibul uzlatu in xaafal fata ala fasadi diine ndax problème bi mu nekk mo boo fa newee da ngay cautionner seen wax yi yow bu dee boo fa newee manoo leen a aaye li ñuy wax rey julli yi ñuy def ci seen ndaje yi ñuy nekk julli nekk fi di weesu di weesu ay waxtu di jaar ay julli di romb ngeen toog naan da ngeen di da ngeen di def leneen ne jaamu yàlla la bàyyi julli ji waxtu wi di romb waaw toog tàkkusaan laata tàkkusaan nefi ba timis di dugg kenn joxul julli yow nga ne fa nekk foo fële xam nga ne yow cautionné nga ci affaire boobule ndax nit ñi dañu naan sax loolu dara newu ci parce que Serigne diwa nga fa woon xam na yow xam nga ne yow yaa ngi yàq sa diine yow. kooku moom manu leen koo tere bu leen ko manula tere wax leen dëgg day xaram moom mu nekk foofu waaw day war mu beru leen léegi cérémonie yooyu lanu demati waaw nafatu bu ñu waxee ñu ne moom bokka moom daa fatu rek nay teg na ko teg foofu parce que manu leen koo tere ta bu fa demee diine may yàqu ndax yenn yu xaraam yi nga toog di ko xool te yow borom bi may la loo ko xamee loo ko loo ko aayee boo bu dee manoo ko mais da ngay du doon la suñu boroom waxoon mu naan bu ngeen gisee aayaay yàlla yi yustahza'u biha waaw ñu koy ñu koy ñu ñu am ñoo xam ne dañ koy saboote waaw suñu boroom ne bu leen toog ak ñoom waaw waxoon nañ leen ko waqad nuzzila alaykum waqad nazzala alaykum fi lkitaabi an ida sami'tum ayaati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaxuudu fi hadithin ghayrihi innakum idan mithluhum inna allaha jaami'ul munaafiqiina wal kaafiriina fi jahannama jamii'an lu leer la suuratu an-nisaa e, suñu boroom di wax ca laayab 140 ba mu ne waqad nazala waaw fekk leneen la doon wax ci kaw moo tax mu wax nii ne te wàcce woon nañ aleykum ci yéen muy non seulement waa ahlul kitaab waaye yéen jullit ñii yéen jullit ñi wàcce woon nañ ci laaya bi nga xam ne moo moo jiitu woon lan la borom bi wàcce woon fil kitaab ci téere bii di alquran waaye ca téere yële di tawraat yooyu waaye téere bii alquran ndax da waxoon lu mel nii avant suuratu nisaa mooy an ida sami'tum que bu ngeen déggee ayaatillaahi laayaay yàlla yi yukfaru biha ay nit toog di ko weddi waaw li ñoom daal seen daje mi yépp rey sunna ak rey alquran la lépp nag ñu teg ko ci ñoom dañoo nekk ñoo xam ne ñu sell lañ ñoo ko sañ ñoom ñoo am ay daraja yoo xam ne jaral la ñoom mën nañu koo def ba pare di woo ci taalibe yi ci loo xam ne kufran bawaaxat la ak weddi yàlla gu sës gu leer nàññ te nëbbootuñ ci waaw bu ngeen gisee laayaay yàlla yi alquraanu yàlla ji wax yuy borom bi tabaaraka wa bi mu jaaree ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam diineem ñu koy saboote am ñoo xam nañ koy saboote di ko weddi di ko saboote waaw fala taq'udu ma'ahum bul toog bu leen toog ak ñooñu bu leen jekki ak ñooñu bu leen bokk ak ñoom place fu ñu toog di ko defee bu leen fa toog hatta ba kera yaxuudu bu ngeen leen gisee beneen yoon ñu bàyyi loo ñu miinoon te di ko def ci lu bon buñ nag ba mu gis ne léegi rees na lépp dañ na ba nekkatuñu ci yooyu waaw bu boobaa nga génn ci sa uzla ga nga ne woon sa beru nga leen beroon bu boobaa nga door a ànd ak ñoom hatta yaxuudu fi hadithin ghayre ba ni ñuy xuuse dugg ci beneen discussion bu wuteeg di rey li nga xamante ni mooy alquran mooy rey sharia borom bi tabaraka wa taala ndax innakum gis nga bu ngeen deful lii naan man da ñàkk ndax bu ma demul nit ñi dañuy jàpp ne ma ne àggoo foofu de li ñu doon wax ci jotaay bii weesu saxaaba yi radiyallahu anhum gis nga ñoo al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi mais ñaata saxaaba ci yonent ndongo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ay taabi'in taalibe yonent ba ak ay taalibe saxaaba yi radiyallahu la rey ndax lan ndax d'accord ñu woon ak moom yow àggoo foofu yow kan dalaa rey Sénégal kan fi rey kan moo bokk benn këru diine bu dee te këru diine boobu am na fa wala benn këru kilifa goo xam ne xamoon nañ ko ci diine ak njabootam ne fi di def lu noonu mooy di di rey la seen maam ne woon waaw lépp naan baatin bi la moo tax ñu ñu ñu sañ ko te loolu waxoon nañ la la Seydil Haaji Malik waxoon baatil la neen la waaw radiyallahu taala anhu alayhi ridwanul maliki waaw nekk ci loolu di rey lépp di rey julli waaw jaxasoo góor ñeeg jigéen ñi nii ndaje mi nekk ndaje moo xam ne ndajoom folklore la or yeeg takkaay yeeg parfum wu jigéen ñeeg seen maquillage yi na xas nga gis ñenn ñi di siyaar ay jigéen di siyaar ay ay sëriñ ñeenañ ci góor lañu yow nga nar a nekk foofu te xam te ñeme woo leen koo tere amoo droit dafa xaram nga ne fa waaw ndax bu ngeen ko defee innakum bu ngeen fa toogee idan bu boobaa misluhum misluhum yéen ak ñoo ma yem amul naan waxuma woon noo man damaa kii woon man ma woon a ñàkk a dem ma ne suñu borom nee na yaag ñoom a yem laa wax bàkkaar bu ñu am di nga ko bu ñu góob rek di nga ko gar di nga bokk ci ñi nga xam ne dinañ leen ko talag yëg leen ne allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala jaami'ul munaafiqiin mooy aji dajalaa koonu naafiq yi ndax kuy def lool naafiq nga waaw di wane ak cell boo newee sa njàngale yeeg sa yooyu di jaay cell ak yooyu boo ñëwee naan manu la ñàkk ah manulu manuma fa woon a teel a dem manuma fa woon ñàkk a dem ndax dañoo woote ma ne xanaa borom bi moo wax bu fa dem bu dee yooyoo fay am ta manoo koo tere waaw man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adna al-iman waaw ku gis loo xam ne jaaduwul nan nga ko tereg sa laan sa loxo bu dee koo xam ne autorité la wala sa kër la nga mën koo dindeeg sa loxo nga def waaw bu dee ne manoog sa loxo ngay boroom xam-xam wala xam nga ne lii moom baaxul ngay laaye leen biir te boo ko waxee du indi conséquence bu jëm ci ñu lay faat wala yoo xam ne daanaka day tax lu baax la nga doon def ko suut dootoo ko man bu dul loolu nga wax leen ko ku ko manul na la metti yonent bi alayhi salaam suñu boroom fii nee na na ngeen jóg bu boobaa moo tax al uzla fii lu nag ay ñaan ñu nga fe non ma ne kër yooyu boo ci bokkee wala këru kilifa goo xam ne la mu newe woon sëtam ya doomam ya newatuñ ci yow nga bokk ci ñoom amatoo droit di dem ci seen cérémonie yi nga xam ne mooy yàlla la même buñ ko tuddee lu luñ ko mën ni tuddee mooy yàlla la parce que fa la ñuy rayee julli fépp foo xam ne julli day weesu dugg ba génn seen yoon newu ci ñu toog tanaan ci diina la ñuy wax xam ngeen ne ndaje moomu buñ nee yàllaa tax ña koy wax la ñuy wax wute na ak liñ te ngeen yëg ne borom bi mooy dajale naafiqi wal kaafiriin ak yéefér yi weddi borom bi tabaaraka wa taala di saboote aayam yi ñoom ñépp fii jahannama ci safaraaw jahannama jami'an mbooleem seen kon nag alxultat mu ngi noonu le mooy al uzla boog day nekk loo xam ne day war ndax bu boobaa in xaafal fata waaw bu dee cam si dafa ragal ala fasaadi diinihi in sabata diineem yàqu parce que lan man nga faa ñàkk dem kilifa gi woote na non allahu huwal wali suñu worom nee na borom bi tabaaraka wa taala mooy kilifa ñépp moo méngoo mbiru ñépp ndigalal yàlla du taxaw nga naan ndigalal jaam boo xam ne moom baax na ba lam lay woo rey ndigalu yàlla yi la loolu amoo droit di ko ci topp amoo ci droit ak ku man di doon waaw la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq waaw keroog gis nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an bu mu koy wax fitna yi bu xewee nooy def mu naan ko loo may digal mu ne ko la ta'ata fi ma'siyatillah waaw kenn du in kenn du topp nit lu ci ci mooy yàlla mu ngi noonu loolu lañ xamul ñàkk koo topp loolu mooy waree ne sax lii la loolu la la sa boroom digal kon kooku moom wéet dafa nekk farata ci moom même bu nee ne il sera mal vu waaw dinañ ne diw day diiŋat léegi waaw léegi daal leneen la nekk loo xam ne bàyyi fii li ci suñu maam ñépp bàyyi woon ma ne toppal ci loolu yaa topp ci diine berul ba kera ngay man di leen ko wax di leen laaj biir di leen ko tere waaw fekk tamit boo leen ko teree ñu bàyyi mais bu leen ak leen koy tere ñu far fa nekk nga far miin mbir mi ba toog déedéet demal sa yoon demal sa yoon kon loolu mooy uzla aw daxalu fi fitnatin qad thaqalat wala ñu dugg ci fitna koo xam ne diis na an daf'iha wana moom dafa lottu nga ci jañ ko mooy li doon wax léegi rek yii moom day waral day nekk obligation par force ci waa ji mu daal di nekk koo xamante ne nii day beru bu dee ay taalibe nga yor mais nga bale waaw nga ne man léegi kenn ñibbi leen dem leen yooyu nekkatuma ci parce que bu dee ne yow taalibe bu ñuy ñëw foog nga génn te booy génn foog nga dem ca gaaya te xam nga ne liñ nee du noonu ndax borom bi jox na la l'emploi ah.